fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi kitaabil adab wa fi baabil xaamisi wa samaaniin baabu hifdi sirr wa an saabitin rahimahullahu ta'aalaa an anasin radiyallahu anhu annahu qaala ataa alayya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ana al'abu ma'al ghilman fasallama alaynaa faba'athanii fi haaja faabta'tu ala ummi falammaa ji'tu qaalat maa habasak qultu ba'athanii rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam li haaja faqaalat maa haajatuhu qult innaha sir qalat laa tuxbiranna bi sirri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ahada qaala anas radiyallahu anhu wallahi law haddastu bihi ahadan la haddastuka bihi ya saabit rawahu muslimun rahimahu allahu taala وروى البخاري رحمه الله تعالى بعضه مختصرا قال الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى mu daal li ñu fi indil xadis bu mujj ci bunt bi waaw xadis bi mooy dernier xadis ci bunt bi walillahi alhamdu wal minna ginnaaw ci jotaay bii ñu gis génn gisoon nañu muy buntu bi nga xam ne mooy baabu hifz sir di chapitre quatre-vingt-cinq wala garab numéro quatre-vingt-cinq di wax ci denc secret mu ne woon wa an Aïshata gisoon nañu hadith six cent quatre-vingt-sept mu ne woon wa an Aïshata radiyallahu ta'ala anha annaha qalat kunna azwaju an-nabi sallallahu alayhi wa sallam indahu fa aqbalat Fatimatu radiyallahu anha tamshi walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis hadis bi ci tegu te bu mujj bi mu six cent quatre-vingt-huit juróom benn téeméer ak juróom ñett fukk mu ne waan saabitin mu ngi jële ci saabit koo xam ne turam moo doon saabit eh, radiyallahu rahimahullah taalibi sayyidina anas la woon ibn aslam al-bunani rahimahullah an anasin mu jële ci sëriñam di sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu annahu qaala nee na ataa alayya rasulullah mu ne yonent may saa daf maa dikkal wa ana mu ngi fekk boobu sama xaal man alabu maa ngi doon fo ma xale yi nga xam ne samay maas lañ ñu nekkoon di foo ci bedd mi yonent may saa saam ñëw ba ci man fa sallama alaynaa li wàccee mu nuyu leen ñoom ñëpp nuyu leen assalaamu alaykum nuyu leen <laughs> allahu akbar <laughs> après fa ba'athani fi xaaja mu daal di may yebal man yónni ma ci ab aajo boo xam ne moom la ma yónni nag fa ab top fa abta'tu ala ummi ma yéex a ñëw nag ci sama yaay di ummu Sulayma bint Milhana di doomu Milhan waaw <laughs> mooy yaayu Seyna Anas waaw heure ba ma doon ñëw ma yéex a ñëw parce que dañ doon bu fawee après ñibbisi sauf que tey heure ba mu doon ñëw dafa gis ni ñëwul moo tax moom naan fa ab tatu ala um yi ma yéex a ñëw comme na heure ya ma doon ñëw ñëwuma heure boobu ci sama ndey fa man maa jiitu bi ma ñëwee nag xaalat mu ne ma mais maa xabaxat mais anas lu la téyewoon lu doon di yéex a ñëw tey qultu ma ne ko ba'athani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li haaja ma ne ko noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ma yebaloon yónni ma ci benn aajo bu ma ko doon doxal fa qaalat nee na sama yaay ne ma radiyallahu anha maa haajatu mais ci lan lan lan mooy aajo boobu lan la lu yónni woon qultu nee na ma ne ko nag ah innaha sir ma ne ko lool nag secret la de yaay qaalat bi ma ko waxee nag nee na sama yaay ne ma ah kon laa tuxbiranna kon ngal la waay anas mukk bul bul xabaare mukk bi sirri rasulillah comme que secret la bul bul bul bul bul bul xabaare mukk secret bi yonent bi alayhi salatu wassalam ahadan kenn kenn kenn waaw qaala anas sëy naa anas ne bi muy nettali mbir mi taalibe bi nekk fële ci basara mu ne leen wallahi mu ne taalibe bi jëlee hadis bi ci moom di saabi ñii ne ko maa ngi waat ci yàlla law haddastu bi ahadan gis nga secret boobu bu doon ne dinaa ko wax kenn kenn kese ci bindeefu àdd yàlla kon la haddastuka bihi konoonte kon yow mii laa koy nettali kan yaa saabit yow saabit allah ko mooy amoon na moo tax moom mooy asbatu naasi mooy ci gën dëgër ci taalibey anas yépp moom moo ci gën a dëgër Seydina Saabit moo tax kasmihi Saabit ak ay yàgg Seydina Anas ay vingtaine d'années topp ko rek waaw Seydina Anas ak koo gërëm kontaan ci moom xam ne kii bokkul ak moo raw ñeneen ñi moo tax mu ne ko bu ma amoon kenn koo xam ne secret boobu nga xam ne waxuma ko woon sama yaay bu ma ko amoon kenn ku ma koy wax yow mii laa koy wax waaye nag dafa nekk muy secret yonent bay saa salaam du lu may wax allah <laughs> mene rawahu soloo na ko muslimun al imamu muslim wa abul mu ne warawal buxaari al imaamul buxaari it soloo na ko waaye ba'dahu lenn li soloowul xadiis bi intégralement loolu soloowu ko moo tax mu ne muxtasara ci lu ñu tënk la ko soloo ni ni mu gudd ni imam muslim moo ko soloo léegi kon laaj bu njëkk bi mooy est ce que moom dong ko solo ñoom ñaar kese ñu ne la non seen sëriñ imaam Ahmad imaam Ahmad rahmatullah moom moo ci indi riwaaya boo xam ne mook imaam Muslim yu mat sëkk waaw mook taalibiin bi sinon ñi ci des ñépp al imaam euh, Abu Daawuda indi na ci benn partie comme ni imaamul Buxaari yi def naka noonu al imaamu at-Tirmidhi indi na ci ab partie imaam Ibnu Maaja indi na ci ab wàll waaye ki ci indi intégralement mu mat sëkk comme imaam euh, boo ki ci indi lu mat sëkk mooy imaam Ahmad ki ko ci fekk si mooy taalibeem bii daal imaamu Muslim Abul Husayn rahmatullahi ala al-jamii al imaamul Buxaari xoola imaamul Buxaari lu ndaw la ci indi moo tax mu ne muxtasara te xadis bi cosaanu xadis bi gisoon nañu ko xadis six cent six cent six cent quatre waaw bi baabu tawaadu wa xafdil janaahi lil mu'miniin bi mu noon waan Anas radiyallahu anhu annahu marra ala sibyaanin fa sallama alayhi wa qaala kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaf'alu Seydina Anas dafa rombay doone daal di ba pare ne Yonent bi saa saa da ko doon def xadis boobu bañ koy gis bu fàttale ko newoon nañ am na riwaay yoo xam ne Yonent bi dana Yonent bi saa saa daf ñoo romb ñun ñu ñu mu ñëw nuyu ñu ba pare daal di may yónni ma dem di ko doxal kii bi mu toog ci per côté côté yoon bi bañ la doon wax voilà loolu xoolal ñun mën nañ ci jàng sécurité routière ak tamit ni ngay gaaree voilà boo nekk ci tali bi yow ñëw sa waar nit ñi da ngaa war a booy waar nit foo xam ne mënoo ñàkk gaare parce que foog nga gaare de livreur ga wala da ngay wàcc client en tant que taximan wala uberman wala nu mu déplacé nga wala lu man di doon wala boog yow particulier nga boo xam ne daa am sa xarit boo xam ne da nga ñëw di ko wàcce buntu këram mais foofu amul foo war a gaare mu nekk ci tali bi na nga tafu loo man voilà na tafu loo man bul nekk taxaw ci dugg tali bi voilà bloqué gaa yëpp ba pare parce que yow sa benn waaye ngay wàcc quoi jël sa temps gaa yi di wax nga leen di mbëllee naan leen waaye du ngeen mën da def ndànk nangam alors que yow am na noo doon taxawee ñoom mënoon nañu romb nee waaw loolu yëpp yonent way saa saa bi mu ñëwee ci yoon bi toogul ci diggu yoon bi ci pingu yoon bi la toog di xaar naa Anas radiyallahu anhu waaw léegi xadis boobu noonu biñ koy gis waxoon nañ la ne lii xadis waroon na ñëwaat xadis boobu war na ñëwaat ci kanam mais euh, euh, junjuloon bii mais cosaanam mooy xadis bii la xadis bii mooy cosaanam war na ñëw xadis 862 bi ñu gisoon noonu 604 mais cosaanam mooy bii moo tax imaamul Buxaari xoolam moom imaamul Buxaari muxtasara la la imaamul Nawawi wax baadahu lenn le kese al imaamul xaafizul Buxaari rahimahullahu taala moom nii la ko soroowe xoolal mooy bi mu ne ndax dafa dafa dafa daf ci bari yu mel nii Eh, imaamul Buxaari yi indi na ko ci ay bërëb yoo xam ne wuute la ci côté bu mel nii bon eh, ban ban la ca jël waay ban ah lees ca jël hadith bi nga xam ne mooy moom la def numéro soixante deux ah quatre vingt neuf boobu foog naa boobu jege na waaw mais bon. non boobu des na naa jege waaw <laughs> waaw boobu jege na waaw xoola euh, ba euh, da ngay boole ñaari xadiis yu wute ngir nga mën a am imaamul Buxaari loo xam ne xaw naa niroog xaw naa jege ni ko imaam Muslim indee intégralement xoolal foofu kitaabul istizaan baabu hifdi sirr voilà mu ne haddasanaa Abdullah ibn Sabbah mu ne ki ñu nettal mooy Abdullah ibn Sabbah Euh, ibn abdillah abu muhammad al-hashimi al-basri rahimahullah al-attar rahmatullah alayhi qala haddathana mu'tamir ibn sulayman mu ne ki ñu nettal mooy mu'tamir ibn sulayman ibn tarkhan at-taymi abu muhammad al-basri rahimahullahu ta'ala qala mu ne sami'tu abi mooy mu'tamir jël ko ci baayam di sulayman ibn tarkhan nga xamante ne ni Abul Mu'tamir la siiwee woon doomam ji jële ci moom moom lañ ko doon dàkkantale mu ne qaala mu ne sami'tu Anas ibn Malik mu ne dégg naa Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu naan asarra ilayya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam sirran fama axbartu bihi ahadan ba'da wa laqad sa'alatni ummu Sulaym falam fama axbartuhu biha axbartuha biha <laughs> Seydina Anas hein waaw Euh, mu ne man de asarra ilayya nabi yonent bi alayhi salaatu maa déy benn benn secret yónni ma benn wax ma wax ma benn secret waaw wax ma benn secret léegi fa maa axbartu bi ahadan waxuma ko kenn laa ko nettaliwul ba'dahu ginnaawam yonent bi alayhi salaatu salaam maa ngi moom képp la jeex na ba ni mu génn àddina waxuma ko kenn wala qad sa'alatnii te dëgg-dëgg laaj na ma secret boobu ummu sulaymin di ummu sulaym kan mooy ummu sulaym mooy yaayam <laughs> waaw moo yaayam nee moom daal dina may laaj secret boobee famaa axbartu teewul laajuma ko waxuma ko waaw famaa axbartuhaa bihi xabaarewuma ko ci non non Allahu akbar kon nag mu ngi noonee waaw léegi imaamul Buxaari léegi xoolal bii léegi xoolal beneen bi nga xam ne moo euh, après day xaw a niroog lenn li ci nga xamante ne ni lenn li ci nga xamante ne nii ci hadis euh, bi mooy fi nga xam ne mooy hadis bi ñu jóge léegi ne yonent bi alayhi salaam bi mu naan an anasin radiyallahu anhu annahu marra bi ala sibyaan fa sallama alayhi wa kaana nabi mu ne wa qaala kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam yafalu hadis boobu mooy day niroog début hadis bi ne marra nabi ataa ah alayya nabi sallallahu alayhi wasallam wa ana al'ab ma'al ghilal fa sallama alayna côté boobu day ñëw ne eh, côté sirru bi nag mu niroog fee kanta imam muslim mi nga xam ne moom moo indi lii moo tax lii ay waxam la mu ne rawahu muslim moom mu ngi ko indi moom al imam abul husayn muslim ibn al hajjaj rahimahullahu ta'ala mu ngi ko indi ci kitaabu fadaa'il as-sahaaba radiyallahu anhum baabun min fadaa'il anas ibn malik radiyallahu anhu mu ne haddathana abu bakr ibn nafi' mu nekk ñu nettali mooy Abu Bakr ibn Nafi' al-Abdi al-Qaysi Abu Umayya al-Basri rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Bahz mu nekk ñu nettali mooy Bahz Bahz ibn Asad al-Ammi wa Abu al-Aswad al-Basri rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Hammad mu nekk ñu nettali mooy Hammad bi Hammad ibn Salama ibn Dinar al-Basri Abu Salama al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne axbarana Saabitun mu nekk ñu xabaare mooy Saabit di Saabit ibn Aslam al-Bunaaniyu rahimahullahu ta'ala Abu Muhammad al-Basri rahimahullahu ta'ala an Anas mu jël ko ci sëriñam di Seydina Anas ibn Maalik ibn Nadr ibn Damdam ibn Zayd ibn Haraam ibn Jundub ibn Aamir ibn Ganm ibn Adiy ibn an-Najjaar al-Ansaari an-Najjaari dhul udhunayni xaadimu rasuulillah al-Madani après Basra la ne woon fa la xabroom nekk radiyallahu ta'ala anhu qaala ataa alayya rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ana al'abu ma'a al-ghilmaan qaala fa sallama alaynaa wa ba'athanii ilaa haajatin fa adbabtu alaa ummii falammaa ji'tu qaalat maa habasaki qultu ba'athanii rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam li haaja qaalat maa haajatuki qultu innahaa sirr qaalat laa tuhaddithanna bi sirri rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam ahadan qaala Anas wallaahi law haddathtu bihi ahadan la haddathtuka yaa Thaabit voilà nii la ko imaamu Muslim indi kon hadith bi xoolal xoolal xoolal xoolal léegi ngir yokk jariñ kan lañ la ne moo ko riwaay intégralement jiitu woon muslim mooy ki nga xam ne mooy al imaamu ahmadu euh, rahimahullah waaw léegi mu ne xoolal foofu benn ci riwaay yooyu <laughs> imaamu euh, ahmad mu ko indi ci musnadu anas ibn malik mu ne haddathana muhammad ibn abdillah al ansari muhammad ibn abdillah ibn musanna ibn abdillah ibn anas ibn malik ci sëtu sayyidina anas la ko jële radiyallahu ta'ala anhu muy abu abdillah al ansari al khazraji an najjari al basri juge la woon rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana humayd at-tabil mu jële ko ci humayd ibn abi humayd at-tabil al basri rahimahullahu ta'ala an anas ibn malik moo ko jële ci sayyidina anas sëriñam moominam qala mu ne intaha ilayna an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa ana fi ghilman fa sallama alayna fekk ñun xa maa ngi xale yi ñu nekk xale yi moom maasam la ñuy fo su ma xasa bi yet yi mu nuyu ñu après daal di jàpp ci sama loxo fa arsala nii mu yónni ma bi benn yónneen wa qaada mu yónni ma benn yónneen wa qaada fii zilli jidaar mu toog ci ronu benn mur aw fii jidaar ni noonu mu toog ci miir <laughs> toog fa xatta rajaat ilay ba ni may demee ba ñëw yoneen saa saa ba ngi toog nag ci mbedd mi noonu toog ci Allahu akbar neena ma la maataytu min wallahi buur du lëgëy wallahi ku rëy du billahi alladhi la ilaha illa hu <laughs> oh waaw lam yakun jahila oh ma la ma dikkalee umma sulay mooy yaayam qaalat maa habasaka qaala qultu arsalanii rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi risaala qaala wa maa hiya qultu innaa sir qaalat ihfaz sirra rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam famaa akhbartu bihi ba'du ahadan qatt voilà gis nga <laughs> kan gis nga al imaamu Ahmadu moom jiitu woon na indi woon lii lépp nga xamante ne ni moom la indi kon euh, léegi ginnaaw lii njàngat yi nga xam ne moom lañ ci. lëkkaale di ginnaaw taxriij bi lëkkaale bi mu am ak suñu bunt bi mooy baabu hifzi sirri buntu dé denc secret te waxoon nañ la ba ñuy tàmbali bunt bi léegi moo fiy doom bu góor c'est tellement rare ay nettali même mur yi sax daa mel ni dañuy nettali wal iyaazu billah kàcc rek waaw te yonent bay saa saa waxoon na kafaa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a comme ni ko imaamu muslim indee ci introduction bi ah ci mbambastal bi ci téeréem bi indi na xadis boobu yonent way saab-saab ne doy na nit mu nekk expliquer kat ab kàcc kat mu nekk koo xam ne lépp lu mu toq ci nopp bi rek koy nettali kooku moom loolu doy na ko mu nekk narkat ak kàcc ci li muy wax waaw moo tax loo ci gis waaw léegi euh, da ngay gis ne euh, lëkkaale ba la ñuy ñëw ci lool mooy Seydina Anas yonent way saab-saab da koo yónni mu ñëw yaayam ne ko waa lan la la waa ah su ma téye mu ne saa saa moom lan la la yónni mu ne ah loolu de nga gis ne yaayam nekk ko fi naan ko mais waxal tan moo doon ni c'est clair waxal non yaay ji da koo conforté ci loolu ne ko kon bul wuññil kenn bul wax kenn c'est clair yonent saa saa voilà te la waaw moo tax xale bu newee ci ay jikko yu baax parent bi warul nekk di ko ci dindi. waaw ndax lan ak ak ak curiosité ak benn kumpaam ak bëgg xamam naan ko doo ma ko wax ah xanaa adu samay xanaa du ma yaay wala xanaa du ma baay wala xanaa du ma ah yow ah léegi rek may nëbbu ay affaire alors que moom ki nga ko sikkal nee na ko sikkale la yow nga bëgg rek fu mu jaar na ko wax bu ko defee léegi yow boo defee noonu ba mu wax la ko léegi yow boo ko waxee sikkale nga foog ne amul keneen ko mën a def noonu ba wax ko moo tax ñun dañu feebar yaay Seydina Anas neew nekkuma naan ko ah, man mi la jur ci sama biir bii ah ak cën ci yëg di ma sonne ci yow ah di ma fàttali sa baay nga xam ne mam demee nekku fi man kese la yor ba boobu nga ñëw di ma nëbbayi mbir ah anas ah yaakaar nga ne loolu da non non non dane ko rek moom pour moom foogul woon ne loolu secret la loolu moo tax mu ne ko mais lan la la yónni woon mu ne ko loolu secret la mu ne ko ah comme que secret la nag kon téyel yonent bi sallallahu alayhi bu ko wax kenn waaw nit bu nekkee ci lu baax da ko ñuy conforté rawatina gone bu newee ci ay jikko yu baax di def lu baax conforté ko sawarloo ko ci ñaax ko ci pousse ko ci bravo ko ci ngir mu gën cee nekk waaye di ko wax yoo xamante ne nii day tax mu simpee ko ci loolu parce que yow yaa bëgg a xam mbir yaa crier yaa bëgg jàpp ne daal lépp loo xamante ne yow daal allaamul xuyub xanaa nga jàpp sa borom sa bopp bopp wal iyaazu billaah lépp lu xew rek da nga war a xam dañ kumpa yenn dañ kumpa yi ci ay principe yu baax nga bëgg ko ci teggi parce que yow yaa am habilité ci yow yaa bën na lay xam loo xamante ne waroo ko war xam wala yaazu billah waaw mooy nga gis sëy anas ba nii yonent bay saab di génn àddina premièrement yaayam jour bi ko yonent saab yónnee bi mu demee agsi yaayam bi mu ko laajee dana ko sir la ba ni muy génn àddina wax ko kenn mu denc secret bi rek ba pare ne taalibeem bi saabit ah comme quoi mooy taalibe dañ ciy gis ne taalibe am nañu gën a ràññeeku ñenn ñi ci ñeneen ñi waaw te loolu day am sëriñ bu nekk bu ami taalibe am na taalibe boo xam ne ci xolam moom la dina a jàpp que ñi ci des parce que du rek parce que ñii la ne dafa rafet wala dafa nàngam non mooy mooy ki gën a takkook li nga xam ne mooy yiiw gi mu yor gën koo kër gën cee nekk waaw kooku lay gën sopp moom xoolul ndax sama doom la wala nangam Seydina Anas li mu bari woon ay dooma ci sët gisoo Seydina Imaam Ahmad ci ko jëlee rek <laughs> man bi may génn man man xawaare nañ ma sama doom bu jigéen bi xawaare na ma ne man daanaka bi may dund nii rek suul naa lu tollu ay téeméer ci sama doom ñoo xam ne ay doomam ak ci sëtam moom Seydina Anas radiyallahu anhu ndax yonentu Yàlla saa saa moo ko ñaanaloon. te yaayam ji moo ko andi woon na yeneen tubay saa saa bi Ummu Sulaym ngir mu ñaanal ko bokkoon na la mu ko ñaanaloon mu may ko njaboot waaw suul na lu ëpp téeméer wala lu ko mat ci ay doomam ak sët ndax moom daanaka centenaire la woon Seydina Anas waaw radiyallahu anhu ba noonu noonu secret yeneen tubay saa saa xam nga Seydina Anas bi yeneen tubay saa saa bi génnaan ni ñaataat la gisoon nañ fi hadith bi mu ne yeneen tubay saa saa muy ñëw yonent bi alayhi salaam Medina lu mu fa def ñaata. mooy Seydina Anas bi yonent bi alayhi salaam di génn àddina vingt ans xoolal mooy dundaan na presque quatre-vingts ci kanam quatre-vingts ak lu ko jege wala lu ko jege dundaan na ko moom Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu warda te teewul ah teewul waxu ko cent ans la parce que Euh, euh, euh, am na li ñuy wute ci kañ la génnaat na diggante quatre-vingt-dix ginnaaw gàddaay yonent way saa ak quatre-vingt-treize mooy un an avant imaamu Malik bi bi juddu moo tax ku taxaw jàpp ne imaam Malik boroom ngir mi parce que Malik ibn Anas nga jàpp ne Seydina Anas bii mooy ma mooy mooy bàyyam mooy yow da ngaa daaru <laughs> te Seydina Anas sax li leen yi gënoon dañ ne quatre-vingt-treize la génnaat na te moom Basra la ne woon Basra la génn ne imaam Maalik di Asbahi yi bokkuñu Maalik Anas bi moo ci yóbbaale gaa yu bari ñu jàpp ne doomu Seydina Anas la mu ko bokkuñu sax côté deret xanaa mu sori maa mu sori sori sori bu loolu di am ay arab lañ voilà looloo leen boole mais mooy cent trois ans dundu na ko mooy moom yeneen tubaab saa saam vingt ans bi muy génn am na vingt ans la am waaw akbar dundaan na fi quatre-vingt-trois ans teewul secret yeneen ci daal saa salaam ba mu ko jàppaloon ba ni muy génnee àddina wax ko kenn saa yi loolu loolu loolu saa yi trouvé ko léegi am na ñoo xam ne man nañoo tenir seen li ñu mën a tenir mooy deux minutes. secret bi moom mën nañ ko day daablu leen lakk ngir ñu wax ko deux max ñu wasaare ko ñu wax ko quoi waaw ñenn ñi ci tane une semaine après foo jaar ils vont nettali ah non non non ils vont nettali parce que tamit que ne moom daa jege woon kii bi wala nangam ak nangam. wal iyaazu billah kon gis nga baabu hifz sir waaw. nag moo ñuy dëkkal ci li ma doon wax keroog ci ñoo dugg Abdullah ci yeneen ñu nekk ak li yoon al imaam euh, euh, tuddee bunt mooy xoolal hadith yi mu fi indi hadith bu njëkk bi ak couple lay wax ñaar ñuy sëy seen secret amuñu droit bi muy filtrer surtout rawatina la ñuy sepp seen diggante lu dul ci aajo te joxoon dañ la cay misaal bu ku ko ci génn ci ñoom ñaar kooku la yàlla gën bañ ki gën a bon yées taxawaay wàccuwaay ca yàlla yawmal qiyaam ginnaaw bi mu indee hadith Sayyidina Ibn Umar radiyallahu anhu di wax secret boo xam ne Sayyidina Abu Bakar moo ne yonent bay saab saab secret bi yonent bay saab saab la Sayyidina Umar ñëw di wax ak moom mu ne mi waxu ko waaw waxu ko déet waxu ko dara bi secret borom secret bi déedéet bi may saab saab feeñalee secret mu xam ne léegi feeñ na te wax na ko Seydina Omar mu ñëw nag dalal xelam waaye door koo wax lu taxoon waxu mën a woon dara.